أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنين النار بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا صدق الله العظيم صدق الله العظيم ورسوله ولا حق على ربنا خالقنا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 istisqa wala boog tàmbale woon nañ ci ci kitaabul istisqa gisoon nañ ci mbambastal bi ak baabul istisqa wa xurujin nabii sallallahu alayhi wa sallam fil istisqa bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci wàllu baaw naan ak génn gi nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam génn maanaam dem ci àll ba ci wàllu baaw naan ngir baaw naan ñu gisoon ci hadith sayyidina abdullah ibnu ibnu Aasim radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne dafa ne xaraja an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yastasqi wa hawwala ridaa'ahu dinañ gisaat xadis boobu léegi inshaa allahu ta'ala Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa génn muy maanaam e, di baaw naan ba pare daa di wëlbati li nga xam ne moom muy yére bi ci kaw gisoon nañ ci baabu sallallahu alayhi wa ij'alha alayhim sinina ka sini Yuusuf gis mu ne buntu bi nga xam ne mooy wax ñaanu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu wax ne yàlla def ko ci seen ci seen kaw ñoom ñi maanaam ay sinina maanaam mooy at at yu métti kem ni nga xam ne noonu la at yu yenente yàlla Yuusufa yi jamonoom maanaam yooyu la amoon lu mu ci namm mooy jamono ja maanaam comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise bi nga xamante ne moom la borom moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gisoon nañ ko ci xadiisu sayyidina Abu Hurayra bi radiyallahu anhu muy ñaan moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal ñi nga xam ne ñoom la ñu néewal doole ci biir jullit ñi ne allahumma andi Ayyaash ibn Abi Rabi'a allahumma andi Salamata ibn Hisham allahumma andi al-Walid ibn al-Walid allahumma andi al-mustad'afina min al-mu'minina ginnaaw ga mu daal di ñaan ñi nga ñaanal ñaan ci kaw ñi nga xamante ne ñoom ñooy yéefiri Makka ya nga mu ne allahumma shdud wat'ataka ala Mudar allahumma ij'alha siniina ka sini Yuusuf foofu la ko ñaanee maanaam muy at yu métti yi nga xamante ne moom moo dal yenn te jamono ye moo wàccoon ci jamono yeneen yàlla Yuusufa yi alayhi salaatu wassalaam na comme na mu leen firi léeg ci gént ga loolu mu ñu ñaan ko mu ñaan ko ci seen kaw loolu moom gisoon nañ xadis boobu naka noonu gisoon nañ ko ci xadis sayidna abdullahi ibnu mas'ud radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu gisee maanaam ak dummóoyu gu tar gi nga xamante ne moom la yéeféeru Quraysh yi dummóoyu moom ci la ñaanoon ne allahumma sab'un ka sab'i yusuf maanaam riwaaya bii def ko indi ngir leeral ne juróom maanaam fan ak at yooyu juróom ñaari at la woon mm-hmm. comme ni nga xamante ne noonu la ñëwee ci ayafi alquran bi nga xam ne mu ne summa ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidaad mu ne yàlla na maanaam mu ne topp nag mu daal di dikk ci ñoom maanaam juróom ñaari at yoo xamante ne yu tar la loolu tamit moom mooy lii nga xamante ne moom moo tax métit googu maanaam xiif gi ak maral gi daal leen di dal loolu moom moo taxoon euh, euh, ba nga xamante ne ñuy lekk sax ay médd maanaam ak der yeeg yooyu lañ daan lekk mu ne boo ko defee kenn ku nekk di xool ci asamaan si comme ni nga xam ne noonu la nekkee aay yooyu nekk ci sooratu Duxaan naka noonu loolu lay ba nga xamante ne tamit mu ne sum yawma nabtashul batshatal kubra inna muntaqimun loolu moom moo leen daloon ci wàllu Badar naka noonu tamit la leen daloon mooy al-lizaam ak ay maanaam ak aayatu ruum comme ni nga xamante ne noonu la ko waxe maanaam mooy euh, li leen di li leen nar a dal maanaam yawmal qiyaamati euh, moom mooy lizaam bi nga xamante ne mbugal ga leen nar fekk yawmal qiyaamati loolu tamit ay ay aaya daf leen a ñëw di leen tëkku ci loolu naka noonu aaya yi nga xam ne ñoo nekk ci sourate Rum comme niñ ko xamee mooy ci njaal njàlbéen bi comme nim ko waxe woon ni ko alquran waxe maanaam moom mooy ñoom danoo faraloon ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, waa Faris yi mooy Perse yi ñoom nag bu ko defee aaya yi ñëwoon ci sourate maanaam ngir nga xam nga ñoom dañ doon wax euh, jullit ñi ma ndax dé jotaay bi weesu euh, jotuñu toon taxaw ngir waxtu wi may ñu ko woon waaye dañoo taxawoon maanaam yéefiiru Makka yi dafa bokk ci li nga xamante ne moom la leen moo leen daloon maanaam mooy dañ doon maanaam ñoom jullit ñi bi nga xamante ne moom la xeex bi amoon diggante Faris ak Ruum yi maanaam Perse yi ak byzantin yi bi ñu xeexee xeex bu métti bu doxoon seen diggante te ñoom ñaar ñoom ñoo nekkoon ñaari dënk yi maanaam Faris yi ñoom Perse yi ay ay ay ñoom dañ daan jaamu ay xërëm maanaam ak ay ay ay ay tàkk ak ay taal maanaam mooy daal dañoo nekk ñoo xam ne dañ daan bokkaale ñi nga xam ne ñoom ñooy nag ruum yi ñoom dañoo nekkoon ñoo xam ne gëm nañu yàlla maanaam ay chrétien lañu woon ñoom nag loolu ba xeex amee seen diggante nag jullit ñi ñoom ñañu faraloon moom mooy chrétiens yi mooy waa ruum yi maanaam naka noonu ñi nga xam ne ñoom ñooy yéefir yi ñoom ñoo faraloon ñi nga xam ne Makka yi ñoom ñoo faraloon ñi nga xam ne ñoom ñooy Perse yi loolu nag ba mu xewee loolu nag foofu nag euh, euh, Perse yi gañe ba ñu gañe xeex ba nag yéefiru Makka yi nag jàpp ne fi mu toll ñoom am na ngënaay loolu nag la alxuraan doon wàcc naan bismillahir rahmanir rahim alif laam miim ghulibatir ruum fii adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fii bid'i sinina lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wa yawma idhin yafrahu al-mu'minuna bi nasrillahi yansuru man yasha'u wa huwa al-'azizur rahim maanaam nga xamante ne kon foofu lay leeralay li nga xamante ne moom mooy ñaari maanaam ne xew-xew booba ne ah ruum de gañe nañ leen ci fa gën a suufe ca suuf sa waaye waaye nag ñoom daan dem ba noot ji maanaam ñoom ginnaaw ba ñu leen nootee sa yaghlibuuna fii bid'ati nii na fii ak maanaam bid'a rek li daal li ko dalee ci diggante ñett ak juróom-ñeenti at bu boobaa nag sa mbir ma ñëw xew ci juróom-ñaareelu at ba gannaaw ga maanaam mu ne nag kon buur yàlla subhaanahu wa ta'aala moo moom moo yore mbir yi ci lu jiitu ak ci lu mujj moom mooy joxe ndigal yi moom moom mooy tax ni mooy dogal mbir mi ah, te bis booba nga xamante ne ci la ruum yi di gañewaat bu boobaa day ah, yafraxul yawma idin yafraxul mu'minuuna bis booba jullit ñi daal bég maanaam bu boobaa loolu tamit ah, maanaam mu nekk bi nasrillah maanaam ci ndimbalag gi nga xam ne moom mooy ndimbalag borom bi buur yàlla subhaanahu wa ta'ala kon loolu moom la doon maanaam loolu itam beneen xeetu mbugal la gu dal waa Quraysh maanaam ngir ne ñoom ñañ faraloon ba bañ wax leen lool loolu alxuraan ba mu ñëwee dafa dëggal li nga xamante ne loolu la wax loola dafa am maanaam lëm dafa dëggal li nga xamante ne euh, maanaam moom mooy li yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak jullit ñi bëggoon te loolu tamit mu nekkoon beneen xeetu mbugal bu ko defee ñoom finalement am na ñetti yu leen dal moom mooy euh, saxaar bi maanaam bu ñu xoolee asama xiif gu tar gi loolu dal na leen ñaareel bi leen dal moom mooy euh, badar loolu dal na leen beneen bi leen dal moom mooy ne aay dañuy wàcc daa iman di leen fàttali yawmal xiyaamati ak mbugal yi nga xamante ne ñoo ci am lool dal na leen bu ko defee loolu ak tiitaange la ndax bu ñu xamee ni kii wax lii moom lu mu wax dëgg la maanaam loolu day métti ci ñoom ñaareel bi ci def ñeenteel bi ci def moom mooy euh, mooy euh, ruum yi dañoo mujje gañe loolu tamit mu nekk yeneeni mbir yo xamante ne yëpp day dëggal màggaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak dëgg gi nga xamante ne moom la alquran di wax dëgg ci saa nekk léegi nag léegi ñu war a gis baabu su'al an-nas al-imam al-istisqa idha qahatu baabu buntu laaj bi nga xamante ne moom la nit di laaj al imam imam bi al-istisqa baaw naan idha qahatu li nga xamante ne moom euh, Euh, moom mooy maanaam bu ñu bar bu ñu maralee loolu moom mooy li nga xamante ne moom lay wax maanaam kon ci hadith bi dafay wax ne ni nga xamante ne ñoom euh, bu maanaam ne imaam bu jamono ji nga xamante ne moom la ak maral am ni nga xamante ne moom mooy li yelloo mooy su maral amee maanaam nit ñi daal di ñëw daan ne imaam bi ah kaay ñu dem ñu ji ñu dem ñu baaw naan am maa ndax imaam bi dafa war maanaam ndigalu imaam. waaw wala déet kii li nga xamante ne moom mooy baaw naan loolu li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim sharta luñ ko ci rawatina ci fuqaha wa hanafiyya yi rahmatullah alayhim ngir ne euh, ndax ndax ndax baaw naan ak ñaan la te ñaan laajul digal maanaam laajul ñu naan imaam bi fokk mu daal di joxe ndigal ne nañ dem ñaani jeeg yooyu déedéet maanaam loolu moom moo tax euh, kon euh, moom du laaj li nga maanaam maanaam bu nit ñi nekkee ci baaw naan bu ñu soxlawee baaru naan rek mën nañoo daal di ñaanal seen bopp mu naka noonu tamit mën nañoo daal di waxtaan seen biir bu fekkente ne nag mooy foog maanaam li gën te li ràññeeku sax mooy bu fekkente ne am nañu imam ci dëkk bi ñu dem maanaam imam fii nag bu ñu koy wax maanaam moom mooy ki nga xam ne moom mooy autorité bi maanaam mooy njiitu nit jullit ñi bu fekkente ne nag loolu amul bu boobaa ni ñuy def rek moom mooy dañuy daal di ñoom ci seen bopp jiital kenn daal di génn dem daal di def baaw naan loolo tamit moom mooy li nga xamante ne moom la mbir moomu di doxe mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awal kitaab ilay haddathanaa amru ibn ali te moom mooy al fallaas muy abu hafsin al fallaas as-sayrafi rahimahullah mu ne qaala haddathanaa abu qutayba te moom mooy euh, Salam ibn Qutayba ash-Sha'iri moom mooy euh, génn àdduna deux centième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, moom nekk waa Basra Firyabi la nekk waa Basra rahimahullahu ta'ala ginnaaw ba mu nekkee waa Khurasan moom mu ne qaala haddathana Abdurrahman ibn Abdullahi ibn diinaar mu al-Qurashi mu ne an abihi mu jëlee ci baayam te moom mooy Abdullah ibn Dinar al euh, euh, al makki naan ko Abu Abdurrahman comme ni nga xam noonu lañ ko gisee di waa Madinatul Munawwara bokk euh, al madani maam nekk waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam Amr ibn Dinar mooy makki ana Abdullah ibn Dinar. moom madani la mu ne na qaala nee na sami'tu dégg naa ibn Umar muy sayyidna Abdullahi ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu yatamassalu muy daal di di toppandoo di wax di way bi shi'r ci ab bayit ci way boo xamante ne wayu Abu Talib la mooy baayu sayyidna Ali karramallahu wajhahu maanaam mooy Abu Talib maanaam moom mooy way abyadu yustasqal ghamamu bi wajhihi simalul yatama ismatun lil aramili maanaam mu nekk way woo xamante ne euh, bayit la boo maanaam bu nekk ci xasida boo xam ne xasida bu gudd la boo xamante ne téeméeri euh, bayit la def ak fukk maanaam ci di tag di wax ci yenente bi sallallahu alayhi wa di wax tamit ci ay mbirum ak màggaayam maanaam euh, nga xamante ne moom di ci tamit wax ay surtout ci yi nga xamante ne mooy xew-xew yi nga xam ne ñoom ñoo xew ci waa Quraysh ak jamono ji nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doon dund ak métag gi ak tamit di wax moomu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy kan loolu li nga xamante ne nag moom moo taxoon mu waxoon bayit bii ci li nga xamante ne mooy li gën a siiw mooy ne ba mu nekkee xale bañ ak mu amee fukki at ak juróom ñaar ak fukki at ak maanaam dañoo amoon ak maral boo xamante ne maral gu tar moom moo amoon jamono yeneen jamono seen jamono maanaam ñu ñëw nag di baaw naan fekk yenente bi xale la sallallahu alayhi wa salaam mu jàpp ci baaraamu loxo yi yenente bi sallallahu alayhi wasallam di joxoñ niiri maanaam bu joxoñee xëcc mu ñëw ci kanam mu joxoñ maanaam bu joxoñee def nii rek niiri topp ko mu joxoñ niiri topp ko noonu la wàcce ba niiri dajaloo mu daal di taw moo tax mu boole ci bayit boobu ni nga xamante ne loolu la doon wax waa Quraysh di leen wax ne kii waroo leen koo ña ñaññe kii de waroo leen na doxalee ak moom doxaleen wu ñaaw wii ndax wa ab yadum mi ngi nii dafa weex tàll yustasqa nga xam ne def na baaw naan alxamaamu ci euh, def na euh, sako ndox mi wàcc alxamaamu ci niiri bi wajj yi ci xar kanamam gu tedd ga maanaam ci jëmmam gu tedd ga sallallahu alayhi wa moom mooy simaalul yataama mooy làkkuwaayu njirim yi moom mooy esmatun mooy ngoyuwaay ak muccuwaay lil arabi li ñeel cagaya mooy ñi nga xamante ne euh, dañoo am ay maanaam seen jëkkër dafa génn àdduna mooy lu ñu tuddee veuve maanaam yenente bi sallallahu alayhi dafa am ñetti jikko kon yoo xamante ne moom la wax ci moom am na sax ñeenteel bu njëkk bi kon sax mooy ñeenteel bi ñu doon wax mooy abyad maanaam dafa nekk koo xam ne dafa weex tàll maanaam ci biir ak ci biti dafa nekk koo xamante ne dafa set wécc maanaam mu nekk kooku noonu sallallahu alayhi wa sallam naka noonu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la meloon maanaam dafa weexoon weex gi nag am ay xonq xonk tu xonk yu ndaw loolu mooy comme gis nga weer wi soo suñ matee ni ngi koy gisee te amul benn niir bu fa nekk di nga gis weer wi bu nekkee quatorzième amul niir bu fa nekk xam nga day weex mais da ngay gis mu mel ne dafa am lu xonk lu teguwaat ci kaw noonu tuuti yeneen bi sallallahu alayhi wasallam yaramam noonu la meloon sallallahu alayhi wasallam loolu wax ne wa abyadu yustasqal ghamamu bi wajhihi mooy ñaareel bi moom mooy ki nga xamante ne ci jëmmam la soo fekk mu nekk niir yi dañuy mën a ñëw ñu mën a baaw naan ci ñoom euh, simaalul yataama mooy mooy ñetteel bi moom mooy ne dafa nekk koo xamante ne làkkuwaayu njirim yi la su njirim fu mu amee fu amee njëriñ rek moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf lay daal di téye daf lay daal di toppatoo maanaam moom mooy làkkuwaayu njëriñ bi ba pare mooy ismatul lil aramil jigéen ñi nga xamante ne seen yi dafa dañoo dañoo génn àdduna nga xamante ne ñoom dañ fi nekk amuñu ci kenn ku ñu mën a mooy ku ñu mën a téye moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy ki nga xamante ne ci moom la ñuy téye loolu kon dañuy gis ni jikko yi daje gi mu daje ci moom loolu day tegte nag maanaam ne ki mel nii maanaam mënit naa yaakaar ci moom ne maanaam ak ñaanam mën a nangu ngir ne jikko yu tedd moom la amee sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne wa qaala Amr ibn Hamza muy doomu Seydina Abdul muy surtout Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab muy Amr ibn Hamza ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi di waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañoo wuute ci ak dëgëraayam comme ni ñu wuutee ci dëgëraayu Abdurrahman ibn Abdullah ibn Dinar maanaam euh, ndax maanaam ñu bari ci borom xam-xam dañoo wax maanaam mutakallamun fii lañ maanaam mooy ñoo xam te ne dañuy wax ci seeni mbir maanaam daal wax ji maanaam ngir dëgëral ne ñu dëgër lañ borom xam-xam yi moom ànduñu ci maanaam ci ne ku dëgër këcc lañ maanaam boobaa léegi mu ne moo tax mu indi waat bii nii ngir lan ngir dëgëral leen ñoom ñaar maanaam ngir ne loolu benn partie la ci saxeex saxeex mooy su fekkente ne dañoo boole ay xadiis yu bu ñu bëree. tey dëgëralante bu boobaa dañuy daal di xam ne wax yi dëgër na mu ne haddathana Salim Salim moo ñu nettali mooy ibnu Abdullah ibnu Umar ibnu Xattaab bokk ci fuqaha sab'a yi rax ci benn ci wax ci juróom-ñaareelu kan mooy juróom-ñaareel ci fuqaha sab'a yi rahmatullah alayhim an abihi mu jëlee ci baayam te mooy sayyidina Abdullah ibnu Umar ibnu Xattaab radiyallahu anhu mu ne rubbama bëri waan na loo xam ne zakar damay fàttaliku qawla sha'ir waxu ki nga xamante ne moom mooy aji way ga wa ana fekk man anzuru maa ngi xool ilaa wajhi nabi ci xar kanamu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yastasqi euh, yastasqi nga xam ne muy baaw naan euh, fama yanzilu te muy wàcc xatta mbete maanaam nga xamante ne ba ba bu may xalaat lool ngi gis léeg-léeg maanaam muy wàcc maanaam taw bi xatta mbete yajiisa muy dotteeku maanaam kulla mi kulla mizabin bépp lépp loo xam ne mizab la mizab mooy raakool yooyu di tegu ci kaw ci ñu koy teg ci kaw plafond yi bu ko defee wala beeg léeg-léeg mu rigole yooyu bu ko defee ndox mi su wàccee su wàcc su wàccee muy mën a jaar ci rigole yooyu noonu di watt loolu moom mooy mizab nga xamante ne loolu dañ koy def nga xam ne kër yu am toit yëpp dañ koy am niki noonu fépp foo xam ne dafa am euh, kii nu mu tudd euh, terrasse maanaam fu am terrasse rek daf koy daal di am misaab boobu nag loolu lay wax ne maanaam moom yeneen moom bu daan xool jumli yeneen bi sallallahu alayhi wasallam di fàttaliku bayit boobu rek moom sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mu ne day di taw bi commencé wàcc ba mbir moomu am maanaam kon bu boobaa lii euh, moo te yéeme mooy fii nii imam al-Bukhari rahimahullah dafa indi xadis bi te indiwul maanaam dafa indi xadis bi ngir wone ne Euh, laaj gi nii laaj imam bi mook nga nga nga def tawassul ci imam bi benn la maanaam loolu moom moo tax maanaam le fait ñuy def tawassul ci jëmmi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ñaan yàlla may ñu taw ji nga xoole ñu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam la koy ñaan maanaam loolu dana waral ak wàccu taw ndax su du toll loolu du yanu xel imam al-Bukhari rahimahullah bi indi lii maam di ko waxee nii beneen bi ci def tamit mooy day tegtale ne bu ñu waxoon ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñaanal ñu mu taw bu ñu ko xoolee maanaam jëmmi xool ko di fàttaliku bayit yooyu war naa mën a tax taw wàcc maanaam mooy du bayit bi ndax bayit bi ko ko wax du jullit maanaam li lay won nekkoon maanaam mbir mi du ci jëmmi bayit bi la ne du ci jëmmi ko ko wax la ne mais mi ngi nekk jëmmi maanaa yi bayit yi làmboo maanaam ci loolu la nekk bu boobaa tawassul boobu wala boog laaj gi ñuy laaj ne ko ah yow ñaanal ñu mu taw loolu day daaj taxaw taxawaay booba comme ni nga xamante ne noonu lay ñëwee insha allahu taala ci eh, xadiis bii nga xamante ne yi nga xamante ne moom mooy ñëw ci kanam comme ni nga xamante ne lii tamit beneen mbir lay tegtale moom mooy comme ni nga xamante ne dinañ ko gis ci xadiis Seydina Abdul Seydina Umar ibn al-Khattab bi radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne moom moo ci tegu maanaam moom mooy ne Euh, bu ñuy baaw naan bokk na ci ñaari mbir yi nga xamante ne def na ko bokk na ci teggi ni waxoon nañu li nga xamante ne moom mooy aju woon ci koor gi ak saraxe gi ci jotaay bi wees ak tamit solin gi ak tamit maanaam bu ñuy génn tamit ñu toroxlu loolu gisoon nañ ko waaye am na yeneen yu ci yokk te moom mooy lu deme nekke euh, nit ki di def tawassul ci ay jëf yu mu jëf maanaam ku nekk ci biir nit ñi maanaam ñiy génn di baaw naan ku nekk fàttaliku benn jëf ju baax ju mu defoon daa di ne yàlla maa ngi lay ñaan ci barki jëf ju baax joojee maanaam nga tawal ñu maanaam loolu tamit bu boobaa comme ni nga xamante ne noonu la nekkee woon ci xadiisu ña nekkoon ca xuntuwa maanaam te xuntuwa tëju woon ci kaw xadiis bu siiw boobu comme ni nga xamante ne noonu la nekkee woon tamit ci ñoom comme tamit ni nga xamante ne noonu la ko Seydina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu ta'ala anhuma defee ci kan ci kanamu ci xar kanamu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam beneen mbir bi muy jariñ moom mooy loolu c'est li euh, Abu Talib defoon tegtalewul ne ah loolu mënuñu cee sukkandikoo comme ab yéeféer la woon déedéet ndax sayyidna Abdullah ibn Umar moom nee na radiyallahu anhu noonu la doon def maanaam loolu tamit mu nekk tamit beneen mbir boo xamante ne da koy tegtale te bokk na tamit ci li nga xamante ne moom lay tegtale moom mooy na bu ñuy def baaw naan ñu laaj ki nit ñu sell ñu baax ñu màgg ñi ñu baaw naan maanaam ñoom ci seen bopp ñuy def ñaan gi maanaam loolu comme si baaw naan lañ koy def loolu tamit dañ koy mën a def ci mboolem mbir maanaam xool ci jotaay bi ñu jël nit ku sell wala ku baax wala ku màgg wala ki nga xamante ni am nañu yaakaar lool moom ci ay ñaanam ñu ko yow defal ñaan gi maanaam loolu tamit dafa bokk ci li nga xamante ne kon lii day tegtale ne saxaaba yi radiyallahu anhum noonu lañ daan doxale te loolu sunna la kon ci saxaaba yi radiyallahu anhum mu ne wa abyada yustasqal ghamamu bi wajhihi simalul yatama ismatun lil aramili wa huwa qawlu abi talib wa huwa te loolu qawlu wax la boo xam te ne abu talib moo ko doon wax dégg nga euh, kon euh, hadith bi ginnaaw waa ci euh, imam al Bukhari rahimahullah daf ko wéetoo wëlbis imaamu Muslim mu nekk euh, te tamit ci waa ashaabu kutubu sitta al imam Ibn Maaja rek moom moo ko ci indiwaat hadith numéro 1272 ak imam Ahmad tamit indi na ko rahimahullah hadith numéro 5673 kon ñu gis ne ci waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñaar rek koy ni muy imam al Bukhari ak imam Ibn Maaja ñeneen ñi ci def indi wuñu ko rahimallahu al jamii huna qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab li haddathanaa al Hasan ibn Muhammad te moom mooy Abu Ali az-Za'farani al Hasan ibn Muhammad ibn Sabah az-Za'farani euh, di waa Baghdad moom da daan ànd ak imam ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala ci taalibi imam Shafi'i la bokkoon rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathanaa Muhammad ibn Abdullah al-Ansari te moom mooy Abu Abdullah al-Ansari Euh, an-Najjaari rahimahullahu ta'ala di qaadi ci waa Basra muy Muhammad ibn Abdullah ibn al-Musanna euh, euh, ibn Abdullah ibn Anas ibn Malik al-Ansari maanaam nga xam ne sëkk la Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu mi ngi génn àdduna deux cent quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathani abi te mooy Abdullah ibn al-Musanna muy sëtu Seydina Anas ibn Malik tamit radiyallahu anhu mu ne an Sumaamata ibn Abdullahi ibnu Anas maanaam moom it mu jëlee ci Sumaamata ibn Abdullahi ibnu Anas moom tamit qaadi la génn àdduna cent onzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam kon moom dafa jëlee ci maamam maanaam ci kenn ci maamam yi wala wala maam ci déedéet baytaxam maam ci baytaxam ndax moom ibnul musanna la musanna mooy ibnu abdullah ibnu anas kii moom mooy sumaama di ibnu abdullah di ibnu anas maanaam kon ci ñoom la euh, jële moom it nekkoon na kon euh, qaadi waa basara te ànd nag sayyidina anas ibnu malik radiyallahu anhu fanweeri at mu ne an anas ibnu malik radiyallahu ta'ala anhu mu jële ci baayam sayyidina anas ibnu malik radiyallahu anhu anna umar ibnu al-khattab muy sayyidina umar ibnu al-khattab radiyallahu ta'ala anhu di xalifa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam Euh, euh, kaana nekkoon na iza qaxatu suñu nekkoon euh, suñu marale suñu daan maral istasqa daan na baaw naanoo bil abbas ibnu abdul muttalib ci sayyidina al abbas ibnu abdul muttalib radiyallahu taala anhu fa qaala muy wax ne allahumma yow buur yàlla mi ci turu rafet ak melo yëgati koy inna naka ñun day kunna nekkoon na natawassalu daan daan def tawassul daan jaare daan wut jottalikuwaay ilayka jëm ci yow bi nabiyina ci suñu yenent sallallahu alayhi wa sallam fa tasqiyana bu ko defee nga daal nga daal ñuy nga daal di ñuy euh, baaw naanal maanaam nga daal di ñuy nandal maanaam loolu nga daan def maanaam lii kon dafay tegtale ne ñoo maanaam li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith bi ci bunt bi mooy dem ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ah dañoo bëgg day nga daal di ñuy baaw naanal bu ko defee mu ñaan taw bi wàcc loolu comme niñ ko gisee ci xadis Seydina Anas bi radiyallahu anhu te daañ ko gis léegi maanaam lu bëri ci xadis na Anas bi radiyallahu anhu dañuy ñaan yenente bi sallallahu alayhi ne ko ñaanal mu daal di ñaan naka noonu tamit tawassul boobu lii day tegtale tamit ne tawassul mën naa ne maanaam ne da di ñaan ci barke yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa mën naa nekk li koy tëkkale nag mooy xadiis mooy Abdullah ibn Umar ibn Khattab li mu wax léegi radiyallahu anhu maanaam foofu moom daf ni day xool rek jëm yenente bi xar kanam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam alors que fii maanaam donte mënees naa déggee ne yenente bi sallallahu alayhi wa rek a ñaan waaye maanaam moom moo ñaan waaye fee ci ginnaaw fële maanaam ndax wax ji muhtamil la maanaam mën naa nekk ne yenente bi da doon ñaan mën nekk ne da doon da doon dañ doon ñaan ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais alors que bi weesu moom boobu sikk nikku ci ne waxutoon yonent bi ñaanal sallallahu alayhi wa sallam kon loolu day tegte leen li nga xam ne moom mooy tawassul ne mën naa nekk waaye fii tam dañ daan wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ñaan mu ñaan waaye wa inna waaye naka ñun ñii natawassalu ñu ngi jottalikuloo ilayka jëm ci yow bi am na ammi nabiyyina ci suñu bàyyi taxu yonent Mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam fasqinaa kon nandal ñu maanaam fii nga gis ne li tax mu daal di wax ne yow ñaanal maanaam euh, euh, euh, maanaam nandal ñu ci barke maanaam ñu ngi def tawassul ci suñu bàyyi taxu yenant sallallahu alayhi wa sallam maanaam dañuy gis ne waxu ko ko parce que moom mooy al abbas ibnu abdul muttalib déedéet daf ko ko wax ci qualité wu ne mm-hmm. mooy bàyyi taxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam loolu li muy tekki mooy ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam la ñaanee ci barkeem maanaam ci yenente bi la ñaan parce que wo maanaam bur ak ku mu mënoon doon doon ñaan maanaam ñaan googu mën naa ne lu tax parce que qualité wu jege gi mu jege yenente bi rek sallallahu alayhi wasallam ngir ne yàlla ci barke yenente bi sallallahu alayhi wasallam dana ko def loolu la ci jublu kon dañuy daal di gis ne kon euh, tawassul googu tamit mën naa nekk te loolu noonu que mu yeneen ci sallallahu alayhi di dund wala dundul loolu amu ci effet parce que de toute façon euh, li tax amu ci effet mooy ne ñaan ci barke yeneen bi sallallahu alayhi maanaam ne parce que boo bu nit ne comme ni ko ñenn ñi di waxee ne tawassul mën naa nekk mais il faut mu nekk ci kuy dund mais loolu euh, amu ci effet parce que kii dund amul lu mu mën a wax yàlla naan ko par force da def lii wala boobu doo def lii déedéet ba pare fii day wane ni qualité bi la te qualité boobu que yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi dund wala làqu la ñoo ci yem te hadith sayyidina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu ta'ala anhu bi weesu da koy gën a dëgëral maanaam loolu yëpp day tegtale ñaan ni ñaan ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak yu mel noonu loolu dara nekku ci comme ni nga xam te ne mu ne kon nag fas naa nandal ñu xaala mu ne fa na ñu daal di leen di nandal maanaam lii tamit bokk na ci euh, li nga xamante ne moom la Hanafi di jëfandikoo rawatina imam bi rahimahullahu taala ci ne maanaam julli baaw naan amul julli maanaam ngir ne moom dañu rek nañ ñaan te foofu ci ñaan la def comme hadith Seydina Anas yii di ñëw radiyallahu taala anhu moom it ñaanal rek la wax ñu daal ñaan waaye daal gis ci kanam insha allah ci ne am na julli comme li nga xamante ne noonu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër insha allahu taala wallahu aalam hadith bi imam al-Bukhari rek moo ko indi ci mboolem waa ashaabu kutubu sitta indi na ko fii dana ko indiwaat ci hadith numéro 3710 inshaa Allah mu ne baabu taxweeli ridaa fil istisqa baabu buntu taxweeli wëlbati ar ridaa e, yére bi ci kaw fil istisqa ci baaw naan maanaam moom mooy comme niñ ko gise woon ci hadith sayyidina Abdullah ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xam ne moom la ñu gisoon ci jotaay bi weesu muy xadis bu njëkk bi te xadis boobu bu dee fii dafay daf ko indi maanaam jëmmi xadis bi la moom la indiwaat waaye sauf ko fële daf ni ah, Abbad ibn Tamim mu ne an ammi yi fii nag dafa tudd am boobu kenn la muy Abdullah ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhuma mais yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa wëlbati li nga xam te ne moom mooy yërëm maanaam wëlbati gi mooy loolu bu boobaa boroom xam-xam ne rahmatullahi alayhi wuute ci ci ne ndax wëlbati yëre gi mooy taxwilu rida ndax loola dafa nekk mu yëri bi ci kaw lambaay gi bokku ci maanaam mooy li ci suuf loolu bokku ci waaye bi ci kaw moom moom la ñuy wax loolu nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo wuute ci ndax sunna la wala du sunna li nga xamante ne ñoom ñooy xanafi yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne du sunna maanaam rawatina imam bi li tax moom mooy dañu gis ne mbir mi euh, nekkut maanaam euh, bëri na fu yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafee baaw naan ñu ko ñaanal mu taw wala yu mel noonu te defu maanaam kon bu boobaa loolu li muy tegtale mooy ne du sunna waaye nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy jumhurul ulama rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne sunna la ngir xadis bii nga xamante ne mooy xadis sayyidina Abdullah ibn Zayd bi radiyallahu taala anhu muy benn ñaareel bi ci def moom mooy fi ñu wuutee mooy naka lañ koy defe kayfiyatu taxwil maanaam naka lañ koy wëlbatee ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, jumhur rahmatullah alayhim te mooy fuqaha maliki yi ak xanaa hanabila yi rahimahumullah ak mbooloo sax ci xan hanafiya yi maanaam ñi nga xamante ne jàpp nañ ne tahwil mën def na ko def maanaam ñoom dañu ne li nga xamante ne moom mooy sunna maanaam nan lañ koy defe mooy dañuy wëlbati mbir mi ci anam goo xamante ne li féete woon ndeyjoor mooy féete càmmoñ maanaam noonu lañ koy defee Euh, waaye euh, rawatina su fekkente ne yére bi dafa wërngal moom dafa wër ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy fuqaha Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne mbir mi dafa am teqantal maanaam te loolu amal na mooy li gën a wér mooy su fekkente ne ci kaw ci mënef na ko yëkkatee ci kaw ba ci suuf maanaam mu nekk loo xamante ne euh, benn musóor benn sër bu mag la boo xamante ne dañ koo teg noonu ci kaw teg làmboo ko noonu bu dee loolu la bu boobaa li ci kaw ngay njëkk a jël ko teg ko ci maanaam li ci li ci suuf ngay yëkkati teg ko ci kaw li ci kaw féete suuf maanaam da koy wëlbatee nii nga koy wëlbatee bu boobaa comme ni nga xamante ne euh, yenente bi sallallahu alayhi wasallam li nga xam ne moom moo nekkoon moom yi maanaam rida bi mu da bi mu yoroon ñeenti euh, euh, xasab la ak genn wàll maanaam ak ak benn ak benn jéego maanaam benn ndëggu tànk nii ñeenti xasab ak ndëggu tànk moom mooy njoolaay bi ña guddaay baram mooy réyaay bi yaatuwaay bi moom mooy ñaari xasab ak benn ak ak ndëggu tànk maanaam moom mooy euh, noonu la tolloon léegi su ko defee kon yëkkati gi dañ maanaam moom mooy li gën bu boobaa yëkkati ko jële ko ci kaw teg ko ci suuf ba pare mais ba pare nga wëlbati li féete ndeyjoor féete càmmoñ maanaam ñaar yooyu yëpp mu amandoo loolu moom mooy benn bi waaye beneen bi ci des nag moom mooy su dee dafa nekk loo xam ne dafa wër comme suñu yére yi wala mu nekk comme jubba ni muy mel wala yu mel noonu bu boobaa comme manteau yi ak yooyu bu boobaa dangay wëlbati rek li féete woon ndeyjoor féete càmmoñ maanaam loolu soo ko defee rek day daal di nekk loo xamante ne kon euh, wëlbati ki noonu lay demee te noonu la ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi defe maanaam daf euh, wallahu ta'ala a'lam mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab lay haddathana ishaq si moom mooy ishaq ibnu ibrahim al abu yaqub al-hanzali al-marwazi ta'ala mu ne qaala haddathana wahb ibnu jarir te mooy abul abbas jarir ibnu hazim al asdi al jahdami di waa basara rahimahullahu taala mun a qaala axbarana shuba te moom mooy ibnu hajjaj mun a qaala muhammad mun a an muhammad ibnu abi bakr te mooy abu abdul malik muhammad ibnu abi bakr ibnu muhammad ibnu amr ibnu hazm maanaam muy moom muy ci gis muy muy muy doomu abu bakr ibnu ibnu hazm bi nga xam ne bokk na ci fuqaha sab'a mu ne euh, an Abbad ibn Tamim muy al-Mazini rahimahullahu ta'ala an Abdullah ibn Zayd al-Mazini ibn Asim al-Mazini al-Ansari radiyallahu ta'ala anhuma anna nabiyya naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam istasqa maanaam dafa baaw naan na maanaam kon fii da ngay gis ne fële dafa ne xaraja ah fa yastasqi fële ci ci riwaaya bu njëkk bi maanaam dafa génn. mu dem baaw naan sallallahu alayhi wa sallam fii nag maanaam foofu fii mu daal di indi mu istisqa dafa baaw naan fa qalaba dégg mu daal di jàllar bi wëlbati ridaa ahoo li nga xam ne moom mooy yére bi ci kaw mu daal di koy wëlbati loolu kon day wane ne loolu tamit maanaam sunna la maanaam ngir ne le fait que mu préciser ne noonu la ko defee maanaam bi mu defee ba ñaan ba pare ci la ci la wëlbati li nga xam ne moom mooy yére bi maanaam ne loolu kon ñu koy def bu ñu ñaanee ba pare ci lañ koy def comme ni nga xamante ne daañ ñëw insha allah taala ci lan moom mooy jiitu ci wàllug euh, jullik baaw naan maanaam kañ la kañ lañ koy def lan moo ci jiitu donte li nga xam ne amaan na mooy li gën a dëgër insha allah mooy ne ñaar rakkaay ñooy jiitu buñ julle jullee ñaar rakkaay ba noppi mu daal di jóg maanaam wax ak nit ñi wax leen ñu jéggalu yàlla mu ñaan borom bi subhaanahu wa taala daal di wëlbati li nga xamante ne moom mooy jàllar maanaam li nga xam ne moom mooy yëre bi wallahu taala ah lam eh, hadith bi gisoon nañ imam al-Bukhari indi woon na ko hadith cinq indi na ko hadith numéro mille dina ko indi mille douze ak mille maanaam dina ko indiwaat nii mille douze ak vingt trois mille vingt cinq mille vingt six mille vingt sept mille vingt huit maanaam yooyu ci kitaabul istisqa lay doon ak imam Muslim na ko hadith huit cent quatre-vingt-quatorze ñeenti yoon imam Abu Dawuda eh, indi na ko hadith cent cent deux mille cent soixante-six mille cent soixante-sept imam An-Nasa'i cinq cent cinq 1509 1510 1511 1512 1519 ak imam Ibn Maaja 1267 imam Ibn imaamu Maalik rahimahullah indi na ko hadith 511 kon di waa ashaabu kutubu imam Ahmad ibn Hanbal lu bari la ko indi maam waa ashaabu kutubu sitta kon ñoom ñëpp indi nañ ko moom des imam at-Tirmidhi rahimahullahu al-jamii' wa qaala bil-isnaad al-muttasil fii awwal kitaab la haddathanaa Ali ibn Abdullah mooy ibnul Madini mu ne qaala haddathanaa Sufyaan mooy ibnul Uyayna mu a qaala Abdullahi ibn Abi Bakr te moom mooy ibn Muhammad ibn Hazm euh, moom lañ gisoon ci ah déedéet ki ñu gisoon Muhammad la Muhammad ibn Abi Bakr kooku la ki jot gisoon ci Abdullah bi moom lañ gisoon ci ah, mu ne annahu nag moom kat sami'a dégg na mu ngi nettali hmm, euh, abaahu baayam. maanaam an ammihi muy jëlee ci bay taxam Abdullah ibn Zayd te moom mooy al-Maazini al-Ansaari radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya naka yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xaraja génn na ilal musalla ci jullikaay ba maanaam kon foofu la génn fastasqaa mu daal di baaw naan maanaam kon li ngay gis nii mi nga xamante ne kon moom la xadis bi di tegtale tamit moom mooy génn gi ñu génn ca jullikaay ba loolu nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, wuute nañu ci maanaam ndax génn nañ ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne mëneef naa génn ca jullikaay ba sauf que maanaam xanafiye yi saafee yi ak xanaabila rahmatullah alayhim ñoom dañoo yamale génn googa su fekkente ne euh, maanaam ñoom dañoo jàpp ne génn googu mënees na koo def ci situation yëpp amma ñi nga xam ne ñooy fuqaha u maliki yi rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne génn googu bala moo am fokk nit ñi nekk ci tar-tar ak xat-xat maanaam fokk mu nekk jamono joo xam ne dafa dem ba nga xamante ne vraiment tar na lool ñu doog a génn te loolu amaan na euh, li tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne nañ dem génn nañ dem mooy ne xëy na jamono jooju tartar yooyu amoon na loolu moom moo tax ñoom ñu waxe ko noonu mu ne fastaqbala mu daal di daal di di dëgmal daal di jublu al qiblata ci qibla bi wa qalaba mu daal di wëlbati ridaahu li nga xam ne moom mooy yére bi ci kaw wa salla mu daal di julli rak'atayn ñaari rakka maanaam kon ba mu demee dafa julli ñaar rakka lii tamit li nga xamante ne moom la lay tegtale mooy ne julli ñaar rakka yi kon ñoom ñooy jiitu comme ni nga xam ne insha allahu taala danañ ko gis waaye day tegtale d'abord ci ne julli ñaari rakkaa yi def na ko ci def maanaam dañ ko ci jublu loolu bokk na ci li nga xamante ne moom lay tegtale ni comme ni mu xam ne noonu la ñëwee ci hadith sayyidat Aisha bi radiyallahu taala anha tamit mu ne xataba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam summa nazala fa salla rak'atayn topp mu wàcc daal di julli ñaari rakkaa maanaam yooyu yëpp tamit euh, mais li muy tegtale d'abord maanaam liñ ci jublu fi mu toll te ñu war ko cee jàngal rek mooy ne ñaari rakkaay moom am na te loolu day dëgëral mazhabu jumhurul ulama rahmatullah am te ñoom ñooy maalikee ak shafi'i ak xanaabila rahmatullah alayhim ak ñi nga xamante ne ki nga xam ne moom mooy maanaam ñenn ci xanafiyey te moom mooy ko abu yusuf ak imam muhammad ibn hasan ash-shaybani rahimallahu al-jami' ñoom ñëpp dañoo ànd ci ne ñaari rakkaay dana am te ni nga xamante ne nag moom mooy imam Abu Hanifa rahimahullahu taala moom dafa jàpp ne déedéet ñaari rakka yooyu maanaam bu ñu ko jullee baax na waaye daal nekkut loo xamante ne lu lu ñu yoonal la ci julli baaw naan ndax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ni ñu ko gisee hadith sayyidina Abdul euh, Umar ibn Khattab bi ñu romb radiyallahu anhu ak yeneen yi ci def ak yéen yëpp da ngay gis ne maanaam ñaan rek lañ def génn nañ te pourtant boobu génn nañ mais dañoo ñaan kese waaye nag loolu euh, moo tax loolu ñeneen borom xam-xam ni ñu koy tontoo mooy adamu zikri laysa zikrul adam maanaam loolu lañ koy tontoo maanaam ñàkk a tudd dara tekkiwul ne dañoo tudd ak ñàkkam mm-hmm. maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom lañ tontu ci wax jooju mu ne qaala abu abdullah te moom mooy imam al buxaari rahimahullahu taala mu ne kaana ibnu uyayna mooy sufyaan ibnu uyayna rahimahullahu taala abu muhammad al hilaali maanaam mën naa nekk ne ci càllale gii la maanaam la ko waxe ah waaye wax ji indiwaat na ko ci arabul mufrad maanaam ne euh, imam ibnu Uyayna kon rahimahullahu taala yaqul dafa wax ne huwa sahibul azan moom mooy borom noddu gi maanaam lim ci jublu moom huwa mooy Abdullah ibnu Zayd maanaam maanaam mooy ibnu abdi rabbihi radiyallahu anhu bi nga xamante ne moom lañ gisoon moom mooy boroom nodd ga léegi nag imam al-Bukhari yi di wax ne walaakinnahu waaye loolu wax mun ak def def le la maanaam lool ak def def le la li am na ndax de hada kii Abdullah ibnu Zayd ibnu Aasim al-Maazini radiyallahu anhu maazinil am maazinul ansaar maanaam mooy maazin bu waa ansaar mooy maazin ibnu Najjaar moom kooku ñooñu ñooy mbokk mooy Abdullah ibnu Zayd ibnu Aasim ibnu Amr ibnu Awf ibnu Mabdul ibnu Amr ibnu Hurm ibnu Maazin di ibnu Najjaar al ansaari voilà maanaam kon ñoom ñaar du lu benn maanaam bokkut ak kee kee. benn xadis rek lañ ko xamal mooy xadisu nodd bi alors que kii bëri na ay xadis yu mu soloo maanaam moo soloo xadisu baaw naan bi moo soloo euh, xadisu njàpp li waaw kay moom moo soloo tamit xadisu euh, ki sikki ki ci yeneen ci ndax njàppam toj na waaw wala déet comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee lu dul benn du ñaar walillahi alhamdu wal minna euh, xadis bi li nga xam ne moom moo aju ci taxrij bi kon gisoon nañ ko léegi ne imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala solo nak xadis numéro mille cinq ak mille onze dana ko indiwaat léegi ci mille vingt-trois ak mille vingt-quatre inshaa allahu ta'ala mu ne baabul istisqaa'i fil masjidil baabu buntul istisqaa'i maanaam euh, lii nag laataa buntu bi maanaam li ko jiitu da am leneen voilà yow am nga ko maanaam moom mooy baabu intiqaamur rabb azza wa jalla min xalqihi bil qaxt idan tahakat maharima maanaam loolu ah, idan tahakat maharima maanaam loolu moom mooy eh, beneen buntu la boo xamante ne ci riwaayat al-Humawi la am maanaam amul ci yeneen riwaayaat ci Sahih imam al-Bukhari yi rahimahullahu taala waaye sauf que buntu bi bu ko indee tegu ci dara moy baabu buntu ak intiqaamu rabb maanaam mbugal gi bu bi di mbugal azza wa jalla maa gën a tedd na min xalqihi ci mindeefam yi bil qahti ci maral isan taxakat bu fekkente ne dañoo xotti maxaarimahu ay xormaam maanaam li nga xamante ne moom la tere xa maanaam ne lii bu ko kenn def moom mu xotti ko loolu bu amee Euh, borom bi subhaanahu wa taala maanaam xel feef naa mbugal ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay jaamam maanaam loolu nag lii lii maanaam ay bindeefam loolu nag moom lay wax maanaam euh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala bi mu ko indee noonu maanaam fi riwaayat al-Humawi defu ci xadis maanaam amul xadis bu ci am loolu nag amaan na li nga xam ne moom mooy li ko waral moom mooy ne dafa ko indi ba noppi indiwul Euh, maanaam mu mu mu mu bëggoon a indi parce que buntu yi la njëkk a teg mu bëggoon a indi ay xadis maanaam ngir teg ci faf soit mu fàtte ko wala mu am lenn lu ko gàllankoor lu tax defu ko ci maanaam indiwu ci xadis bi waaye comme ni al imam al-Hafiz Ibn Hajar wax rahimahullah ne li gën a yeelloo amaan na ci buntu boobu mooy mu indi ci xadisu Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu bi ñu romboon mooy bi bi bi bi bi waaw mooy bu doxaan bi voilà maanaam euh, boobu noonu waaw mooy sax voilà kër Yuusuf voilà loolu noonu xadis boobu amaan na moom moo ci gënoon a yelloo waaye amaan na tamit imam al-Bukhari rahimahullah dafa bëgg indi comme ni muy faral di def mooy di indi tout le temps ay ay xadis ay kii yu wuute ay euh, ay ay càllale yu wuute ci ab xadis dégg mu ne kon euh, bii buntu kon mu ne buntu bi mooy baabu buntu al istisqa mu daagu indi na baabul istisqa fil masjid lu mel nii mosoon nañ koo mooy ci bi mu naan euh, euh, baabun euh, mooy ci kitaabul iman mu ne ad-du'aaul naka la ko waxate sax mooy ci ci njàlbéenu kitaabul iman ba baabul mooy fi mu fi juste hadith sayyidina Abdullah avant hadith sayyidina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu ta'ala anhu waa ci njàlbéen bi mooy ginnaaw bi mu waxee ci affaire iman li yokk iman li koy wàññi euh, mu wax daa imul iman yi baab hmm? laata juste avant avant mooy baabu euh, du'a uhu laka la ko sax mooy naa lawlaa lawlaa du'a ukum fi ma xam naan du'a ukum imanukum voilà du waxoon na ko baabu waaw kay loolu laa lay wax noonu moom laa lay wax baabu du'aakum imaanukum ma li qawli ta'ala lawlaa du'aakum après après ban xadis la indi voilà alors que boobu bu baabu daa imul imaan la ko dugal voilà alors que baabu du'aa'ukum imaanukum boobu bo loolu erreur woon ci nañ dañ yokk baabul alors que amu donte waxoon nañ ko bañ ca tolle ah <laughs> voilà ok baabu du'aa'ukum imaanukum ah li xawli alors que loolu baabu bi daf erreur foofu dafa am ñenn ñu ko ci dugal fekk nekku voilà loolu léeg-léeg léeg-léeg mu am lu mel noonu euh, comme fii tamit maanaam mën na nekk ne euh, tamit euh, daf ko ndax ndax ngir nga xam ne Seydina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu anhu bi mu dugal foofu moo lay won ne mooy bi bu ñu yëg islaamu ala xamsin moo lay won ne baabu boobu erreur la voilà comme ñoom imam an-Nawawi niñ ko waxe woon rahmatullahi alayhi yooyu gisoon nañ ko bañ ci toll wala alhamdulillah mu ne baabu istisqa fil masjidil jaami' baabu buntul istisqa baaw naan fil masjid ci jumaa ji nga xam ne jaami mooy aji dajal maanaam kon fii li nga xamante ne moom lay leeral fi moom mooy nu génn dem ci àll bi wala julleekaay ba ñuy jullee et ak yu mel noonu du ci obligatoire maanaam nekkul lu ci lu ci lu ciy sart nag ndax ngir ne julli baaw naan mëneef na koo defee ci place yu maanaam place yëpp naka noonu mëneef na koo defee ci jumaa ji mëneef na ko ngir ne euh, rawatina suñu jamono yii nii nga xamante ne jamono yu njëkk yi la taxoon mooy ne. julleekaay bi benn la daan doon maanaam nga xam ne ñëpp fa lañ daan dem waaye jamono yi nga xamante ne dafay wuute rawatina suñu dëkk yi bu boobaa li nga xamante ne moom lool doon ràññeeku manaam ñu dem rek ci benn dëkk waaye bu ñu demoon ci jàkka ji def ko fa sax dana baax maanaam ak wala boobu ñu def ko ci jumaa ju mag ji dina baax loolu moom mooy li nga xam ne moom la imam al-Bukhari rahimahullah bëgg a leeral fii comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoom ñëpp am na ci lu ñu ànd ci wàllu baaw naan ñoom ñëpp d'accord nañ ci ne baaw naan daf koy dul maanaam dañ koy def ci place yëpp mënef na ko caa defee maanaam mënef na koo defee ci jumaa mënef na koo defee ci jàkka mënef na koo defee ci jullee kayru mënef na koo defee fu ne ndax ba pare tamit beneen bi ci def moom mooy ne euh, amul waxtu voilà amul amul amul waxtu te euh, comme que amul waxtu nag maanaam bu ñu xoolee yii bunt yii di ñëw yëpp day tegtale mbir yi ay masala yoo xamante ne dana ci am bu njëkk bi moom mooy eh, xeet yi yi nga xamante ne ñoom ñooy xeeti baaw naan yi am loolu daañ ko gis insha allah maanaam dinañ gis ne baaw naan dafa am kon bu ñu xoolee tax par rapport ak buntu bi ñu weesu gis ne baaw naan dafa am ñeenti façon bu njëkk bi moom ñi nga xamante ne ñoom ñooy mboolem borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ànd nañ ci ci ne baaw naan lii moom mooy façon yi maanaam lii moom moo koy moom moo koy waral moom mooy lan mooy ne dañoo toog amuñu taw ñu toog lu yàgg amuñu taw bu boobaa loolu baaw naan boobu boroom xam-xam yëpp rahmatullahi alayhi dëppoo nañ ci ñaareelu euh, xeetu baaw naan bi te ba pare boobu nag sunna mu akada la ci mboolem boroom xam-xam yi beneen bi nga xamante ne tamit dëppoo nañ ci ñoom ñëpp dëppoo nañ ci mooy su fekkente ne baaw naan dafa dañoo toog taw taw mu taw waaye taw ga euh, wala boobu dér dafa am ñeneen ñu ñu laaj mu taw wala boog euh, déedéet ñaareel bi ñu dëppoo bi nga xamante ne taw na Euh, non non dañoo baaw naan ba pare bëgg mu taw maanaam tawut ñu baaw naan te tawut ñuy génn di baaw naanaat loolu tamit beneen mbasala la parce que du ne rek saa yuñ génnee baaw naan fokk day taw déedéet maanaam dañuy génn baaw naan tawul ñu génnaat baaw naan tawul ñu génnaat baaw naan tawul loolu nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanaa bi lay rahmatullah alayhim ñoom dañ koo yamale ci ñetti baaw naan maanaam ne mbir mi bu amee ñetti yoon suñ paree nañ dem toogee ji nag léegi ñi nga xamante ne ñoom ñooy jumhur rahmatullah alam rawatin maanaam ñoom dañ ne euh, bu bu baaw naa ne mën a ñoo baaw naan saa ne di continuer du am fu mu arrêté bis bu jot nañ génnaat bis bu jot mën nañoo génnaat ba keroog muy taw te loolu noonu comme la al imam ibnu habib wax rahimahullah al maliki ne moom ak ñoom euh, al imam ibnu qasim ak imam ibnu wahb ca misra égypte mës nañoo toog di baaw naan pendant maanaam lu tolloog ñaar fukki fan ak juróom saa yu nekk ñu xëyaat génn dem baaw naani voilà ñaar fukki fan ak juróom maanaam boobu xeetu baaw naan maanaam ci ne bu tawul dañuy génnaat dem baaw naani loolu tamit ñoom ñëpp d'accord nañ ci beneen bi ci def bi nga xamante ne euh, ñoom boobu nag fuqaha xana xanafi euh, yi ak ci ak Shafi'i rahmatullahi alayhim ñoom ñoo ci ànd maanaam ñu def ko na moom mooy bu ñaanee maanaam mu taw maanaam buñ bëggee keneen ñeneen ñu nekk feneen ñooñu ñu war leen a ñaanal baaw naanul leen ñoom mu taw ñoom ñii ñoom ñii ñett ñii ñoom ñoo ci ànd beneen bi ci def nag nga xam ne Maliki ak Shafi'i rahmatullah ñoom ñoo ànd ci ne loolu dana sababal baaw naan mooy ñi nga xamante ne ñoom mooy mooy tey bu fekkente ne dafa taw ba pare taw bi de maanaam desee euh, desee tooñ voilà des de waaw mu def ne bëgg na mu gën a yokk ñoom ñaar mooy Maliki ak Shafi'i rahmatullah ñoom ñoo ko def sunna loolu kon moom bokk masala ci masala yi nga xam ne la maanaam liy tegtale ne baaw naan kon maam ci buntu boobu la amma beneen masala bi gis nañ ko léegi moom mooy ndax euh, def na ko def euh, ci juma maanaam ak tam ndax dañuy génn waaw wala déet ak génn gi kañ la lool gis nañ ko léegi gisoon nañ ne fuqaha Maliki rahmatullah alayhim ñoom ñoo ne lan maanaam ne génn gi ñoom ñëpp d'accord nañ ci ne mën nañoo génn waaye génn gi ñoom dañ koo saartal ci mu nekk jamono joo xam ne ak xat-xat da cee am maanaam dafa tar wallahu taala a'lam ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab li haddathana Muhammad te moom mooy Abu Abdullah ibn Salam al-Bikandi mu ne qaala akhbarana Abu Damrata Anas ibnu Iyaad moom it eh, jotoon nañ ko maanaam muy Abu Damrata Awaana ibnu Iyaad ibnu Damrata al-Laysi di waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa wa salaam gane àdduna téeméer at ak ñeent génn àdduna ñaar téeméer at ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadiis am na ci kutubu sitta qaala haddasanaa Shariik ibnu Abdullahi ibnu Abi Namiir muy Abu Abdullah al qurashi di waa Madina tamit ala sayyidina afdalu salaatu wa salaam annahu sami'a Anas ibn Malik da dégg na sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu yadhkuru muy tudd anna rajulan nee na am na benn waay boo xam ne daxala dafa dugg yawmal jumu'ati bisub àjjuma min baabi min baabin ci ab buntu boo xam ne kaana nekk na wijaahal minbar di jàkkaarloog minbar bi nee na wa rasulullah fekk ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaa'imun mi ngi taxaw yaxtubu di xutba fastaqbala mu daal di. jublu rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam daal di dëgmal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qa'iman di aji taxaw mm-hmm. maanaam fa qaala mu ne ya rasulullah eh e yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa halakat mi ngi alku almawashi yi way way dox yi maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy eh, ñi ñi maanaam mooy xar yeeg ba yéeg mooy ñi doon dox bi wan xataat te mi ngi dog dog dog ak yoon yi fadoo ñaanal allah bur yàlla la naan allah bur yu riis yu riis naa mu daal di xettali maanaam mu wàcce ñun algaysa mooy taw woo nga xam ne day xettali qaala mu ne farafa mu daal di moom rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam yaday ñaari loxoom fa qaala mu daal di wax ne allahumma yow buur yàlla bi ci tuur yu rafet rek nga lay yëkkati yi isqina naandal ñu allahumma yow yàlla bi ci tuur yu rafet rek nga yi isqina naandal yi isqina naandal ñu maanaam yii day tekkale ne ñaan def na ko def maanaam ñetti yoon maanaam ne maanaam na la ci ne booy ñaan dara nga ñaan ko ñetti yoon na na noonu nga bañ a yokkat beneen bi ci def moom mooy lii day dëgëral li nga xam ne moom mooy masabu maanaam xanafi rahmatullah alayhi maanaam imam Abu Hanifa rahimahullah mooy lan mooy ne baaw naan amul xutba maanaam xutba gii daf koo fekkoon muy xutba ci àjjuma ba noppi maanaam lii tamit day dëgëral ne ndekete baaw naan def na ko def bisub àjjuma maanaam kon bu boobaa naka noonu kon bis bu ñu julli ci place julli kaay bu ne saa yu ñu jullee ba noppi tamit mu mënef naa def baaw naan maanaam ci place julli kaay yi tamit loolu yëpp yëpp mën naa ne comme ni nga xamante ne noonu la ko borom ko koy waxee rahmatullahi alayhi rawatina imam Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala mu ne fa qaala maan bi Yonent bi loolu tamit day tegtale yéegi ci loxo ci ñaan maanaam loolu tamit da ko tegtale qaala mu ne anas sayyidina anas radiyallahu anhu wala wallahi waat naa ci ne li am mooy ma naraay gisuñu eh, fi ci asamaan min sahaabin walaat déet maanaam eh, eh? waaw wala bu njëkk bi maanaam day dëgëral maanaam ko bu ne laa uqsimu voilà laa boobu maanaam day dëgëral voilà moo tax mu ne wala wallahi waat naa ci yàlla ne voilà maanaam di dëgëral wax ji mais leneen xewutoon lii rek xew maanaam loolu lay tekki leneen xewul li ma wax mooy xew moo tax mu ne walla déedéet maanaam bàyyi lépp amul lu xew fii wallahi waat naa ci yàlla ne ni xew mooy ne maanaaraak gisuñu woon fi saxaabi ci fi sama ci asamaan si min ci ak niir wala xasaatan du caageen ak maanaam luy luy nuru niir maanaam xasa mooy niir yu sew yoo xamante ne xam nga saxaab mooy niir boo xamante ne da ngay gis ne lii niir la am na taw ak yooyu mm-hmm. mais xasa mooy loo xamante ne mooy gis nga asamaan si bu demee ba bëla mu am ay yenn yu weex yu ndaw ndawaan loolu nee na loolu lay wax ne amutoon ci kaw ci ci asamaan si wala shay'an du caageen dara wa ma baynana te dara nekkul woon euh, euh, suñu diggante wa wa wa bayna sal'in ak taw min baytin maanaam min baytin ci wa sal'a min baytin ci ci ci kër wala daarin du caageen euh, du baytin mooy nekk wala daarin du caageen kër qaala mu ne fa talaat maanaam muy gis nga euh, kii bi ci kaw plafond bi plafond bi amultul lenn loo xamante ne am na fi muy du du kër du dara loo xam ne moo doxal suñu diggante ak place bi ñu ne qaala mu ne fa talaat mu daal di cinq min waraahi ci ginnaawam saxaabatun muy yenente bi sallallahu alayhi wasallam maa xam ngeen ndax ko xamoon nañ ni maanaam plafond ay ay cari bant ay cari tàndarma la woon mu ne fa talaat min waraahi ci ginnaawam saxaabatun ak niir mislu tursi mu mel ni tursi tursi mooy bouclier bi nit ñi di maanaam bi ngay bi ni ñuy xeexe mooy voilà gis nga li gendarme yi di yor nii di di def bu voilà lool mooy tëb maanaam mooy li muy bëgg a wax moom mooy niir yi dañoo wër xam nga tey masalan tey buñ ne yii saa waay ne dafa wër comme ni picc ni picc seen naa ko mu wër comme picc maanaam tekkiwul ne maanaam moom jëm picc la yor mais li muy tekki mooy ci wër gi ñoom moo picc nuru loolu lay tekki voilà maanaam falab ma ba nga xamante ne tawassata euh, diggu na diggu na asamaan asamaan intasharat mu daal di tasaaroo maanaam nga xam ne dafa ñëw ba ci dajaloo ci asamaan si daal di nag tasaaroo nee na su ma topp nag am tarat mu daal taw taw bu foor a foor a foor maanaam lii tamit hadith bi boo xoolee imam al-Bukhari rahimahullah da ngay gis ne day def yu lu yéeme xam nga xadis bi bi muy indi sànq ci buntu baabu su'aalun naas imaama iza qahatu munoon na indi xadis bi mais indiwul xadis bi dafa indi ay yeneen xadis yoo xamante ne day tax nga ñëwal sa xel maanaam imam al-Bukhari dafay faral di def loolu rahimahullah mu ne waaye waaye juste après rek yii xadis lañ di ngir di gën a leeral mbir mi mu ne su ma topp nag am tarat mu daal di taw xaala mu ne wallahi waat naa ci yàlla ne maara ay naa gisuñu ash-shamsa jant bi sittan juróom benn fan maanaam la ko dalee ci bis boobu juróom benn fan yéen yëpp gisuñu jant bi mooy mooy semaine ba su ma mu daal di dugg rajulun benn waaye min zalika min zalikal baaba ca boobule bunt fil jumaati ca ajjuma al muqbilati bi nga xamante ne moom mooy ba ca tegu wa rasulullah maam lii day wane kéimtaanu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak ñaanam gaaw nangu gi ma gaaw nangu mu ne fekk nag wa rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam qa'imun ma ngi aji taxaw yaxtubu di xutba fastaqbalahu mu daal di koy jàkkaarloo ak moom qa'iman di aji taxaw fa qaala mu ne ko ya rasulullah ey yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam halakat ma ngay alko al amwal alal nga de suñu alal gi yëpp nga yàqu wax ko kapaati mu ngi dog asubul yoon yi lii tamit moo lay won ne euh, mbir mu nekk borom bi subhaanahu wa ta'ala daf ciy def dara ba pare def ci contraire maanaam taw bi daf ciy jëriñe nit ñi soxla nañ ko waaye daf ciy alagaate maanaam loolu yëpp maanaam mu nekk luy wane màggaay borom bi subhaanahu wa ak ndogalam ni mu mel mu ne xaala maanaam ba ci alquran bii sax daf ne yudillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseeran ñu bëri dina leen ci sànk ñu bari dina leen ci gindee te ci jëmmi alquran bii la dégg nga mu nag fa rafaa mu daal di yëkkati maanaam mu ne fa dolla ñaanal buur yàlla yum si ko mu daa yum téye ko loolu moom moo tax ci yàlla dellu ci yàlla rek a wóor ci yàlla kese moo wóor ndax lépp lenn loo yaakaar ne njariñal kese la mën naa nekk lor lépp loo yaakaar ne lor kese la mën naa nekk njariñ ci yàlla mi koy def njariñ mbaa mu koy def lor rek la aju farafa mu bu ko defee mu daal di yëkkati moom rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam ya day ñaar la suma qaala ne allahumma yow buur yàlla mi ci tur yu rafet rek ma lay yëkkati ki naa nañu wër wala alay naa te bu mu nekk suñu kaw maanaam mooy nañu wër maanaam mooy na wër dëkk bi waaye bul ko wàcc suñu kaw allahumma yow buur yàlla mi ci turi rafet yi alal akaami maa ngi lay ñaan mu nekk ci bërëb yi yëkkatiku yi maanaam ci suuf si maanaam fi yëkkatiku wal jibaalu ak gaj wal aajaami ak fi nga xamante ne am na tuuti gàncax ah mooy ci doj yu ndaw yi wal awdiyati ak xur yi wa manaabiti sajari ak ah, saxuwaayu garab yi na wàcc foofu maanaam nga gis ni ñaan gi day def dafa am solo maanaam na wàcc ci yu mel noonu nee na qaala nee na mu ne fan qataat mu daal di dog wa xarajnaa ñu daal di génn ñun nam si ñuy dog fi samsi ci jant bi maanaam ci saasi loolu day wan tamit gaawaayu ñaan yeneen sallallahu alayhi wa sallam qaala sharik maanaam mi nga xamante ne euh, moom taalib maanaam mooy taalib sayyidina Anas bi Sharik ibn Abdullah ibn Abi Namirin rahimahullahu ta'ala mu ne fasa'altu ma laaj Anas sayyidina Anas radiyallahu ta'ala anhu ahuwa ar-rajul ndax moom mooy waaye ji al al awwal ku njëkk ka xaala mu ne laa adri xamuma maanaam xamutul ndax moom mooy waaje ku njëkk ka laaj waaw wala déet hmm. mu ne baabu baabul istisqaa'i fil xutbati al-jumu'ati ghayra mustaqbalil qibla ah waaw waaw xadis bi gisoon nañ gisaat mooy xadis neuf gisoon nañ ko xadis imam Bukhari loolu na ko xadis neuf cent trente-deux neuf cent trente-trois mille quatorze mille quinze mille seize mille dix-sept mille dix-huit maanaam mooy xadis yi di ñëw yëpp moom lay indi euh, mille quatorze mille quinze mille seize mille dix-sept mille dix-huit mille dix-neuf mille vingt et un mille vingt-neuf mille trente-trois maanaam yëpp ci kitaabu istisqa la euh, yëpp imam Bukhari rahimahullah da ko indi da ko indi waa xadis numéro trois mille cinq cent quatre-vingt-deux ak six mille quatre-vingt-treize ak 6342 imam Muslim indi na ko benn yoon xadis numéro 897 imam Abu Dawud xadis numéro 1174 imam An-Nasa'i xadis numéro 1504 1515 1516 1517 1518 1527 ak 1528 imam Malik indi na ko ci Muwatta xadis numéro 514 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro 12019 12949 13016 13566 13693 13743 ak 13800